relation yaa jàpp na te am waaye dafa am benn saa wax ne alal bu waay bu sax mu benn saa wax ne mu bàyyi rek dañuy waaj a ñu naa naa ko saxal bi bàyyi alal ñu loolu sax ñu la def ñu sax leen ko bu waay nee na ak yaam di yokk ci ñu jëgal bu yokk bu tere ni tool la wala ni defal la ni defal bu jàpp na ne waa ñu ay keneen dara yokk dèjà xam-xam bi yàgg na boo ko defee da ngay gis leneen bu dee sax yoo xam ne yow nit ku bëri na balaa ngay jaay dana dem dana dem dana waaye ndax dañoo xaw a saal da ngay yàq alal bi nekk ci yow nga ko jëlee nga ko jëlee parce que moo wax ne alal boo ko defee dañuy yokk boo ko defee moom su ma soxla dañuy yëngati waaye bu ñu delloo lu jege su ma soxla dañuy gàtt donc dañ ciy wax ne dañu soxla waaye ci biir boo ko jëlee loolu la amee li ñu doon wax Serigne Touba dafa wax wax na maa ngi koy def ci rafet yi nga xam ne bii dafa wax si yow yàlla am na bu dee alal ji loo ko def yow yàlla day gën a déglu si rafet wa waaye sax ak sa fi ñu taal sax ñu yóbbu yi am balaa nga gën a xabaar nee na alal ji yàlla jox boo ko defee sama tool daal dëgg bu ñu génnee jaay na dëgg si na dëgg sax jaay na loolu loo soxla mu ne benn sax boo ma jox benn bés bu baax nga mën ñoo yàq mu ne danaa fexe juróom-ñaar ci façon day yi ñaax seen bàyyi nag juróom-ñaar façon juróom-ñaar ci façon day yi ñaax def ci yoon yàlla lan la bëgg rek loo am waaye def ci rek mu ne def ci yoon yàlla moo tax day faa day bay nga su ma soxla dana wax saa yi nga xam ne nii moo daan la ko ci su ma soxla di ko dégg waaye nag dana gën a gën a sa bu yàq di gën a def ñoo la di utiliser wërsëg ba sa ko bëgg waaye da koy bàggee dañ xam ne am bu bàggee wala si wàllu si wàllu yi am njëriñ lu ko booy si def ñoo la su ko soxlaa la da lay bàggee ci ci des fa la waaye da la ko sécuriser ndax da ko aar ba loo yàq aar kon mu xam ne dafa xam loolu yàlla rek moo aar ay woor daa ñëw ñëw bu ab sénégalais yoo xam ne ñu ngi wala ñu ko yàlla jox dañ ci laaj di def kii loolu yàlla boobu yàlla aar la dana des loolu si wàllu bés bi boo kii raa boo kii raa baraka boo kii raa baraka bu bari nga xam ne dañuy benn kon ñi nga xam ne yàlla dañ jox alal dañu xam ne dañuy di jaar dañu ko yëngu ñu gën a baax ci ñoom dañu lay yaay dinañ ay weer ba ñu leen am kaara di dem ay kaara mooy mooy dañuy dañuy daanoo ndax léegi saa yu ñu leen di amuloo ay ay baaxul jëm ay yaay la am koy dem mooy lekkal ko lekkal sa bopp loolu loolu jàpp ne nit doo aar yow dana la aar waaye su ko amee sa moo ko la aar li li koy aar mooy li li sax mooy li ci def ci yoon la li ci def ci yoon la li def ci yoon la sànq ay balaay ay wax di ko defal naa ko am ko boobu boobu ah ah naka di wàcc di ñaan naan yàlla ci nga xam ne nii di def ci yoonu yàlla bi yàlla yow ëpp ci yow na nga ko remplacer leneen kon defar si yoonu yàlla bu koy def nga ne woon ne am nga wàccuwaay bu rëy ci islam am nga wàccuwaay bu rëy ci askan wi ndax aw askan bu nga ko def bu ki nga xam ne nii daf koo defal taarix bu fàtt ñi ñi nga xam ne nii dañoo defal loo xam ne nii dafa jot askan wi ñi ñuy fàtt taarix yëpp tey seen dañ ko jëloon jeexal ko kat ñu ngi jël askan bi jeexal ko kat yoon si sa bopp solo laa moo tax tey si wàllu nit moom bu ko doon ñëwee da ngay fexe ba yoon bi àll da ngay àll moom li nga xam ne nii da ngay àll ba ci yoon yàlla looloo doon ñëw. waaye li nga xam ne bu dee àll la sa bopp solo laa doo ko àll la wala doo ko xam-xam wala doo ko mën-mën mu nay ci day ko ba ko demal si bopp solo laa moom it nga xam ne suñu bopp tëdd na ko lu bare bare ndax su fekkee ki nga xam ne day dépassé moom daa sànq benn xeer jamono ñaari nit ki nga xam ne ni moom daa téye alalam ñaari xeer yi ñoo koy dalaloo benn la ndax day gis ne alal ci yoon saa yoo téye day wàññi si boo xam ne may wàññi waaye ëllëg si moom subhanahu wa taala dañ koy xaaral mbugal moo xam ne nii moo gën a def alal yi nga xam ne nii moom lay ñàkk ci àddina kon da ngay gis ne ki nga xam ne nii ñaari si moom subhanahu wa taala ko am lay day gis ne fu mu toll alal day wàññi waaye fu mu toll du am noflaay bakkan ndax day mel ne du am te lii maanaam pour nga ko xelal ci alal ji mu ngi yokkoo bu ko defee ànd ak li nga xamante ne moom sax su doon sonal am nga xam fii ci àll bi dafa àll xanaa dugal benn moo koy moo moo koy yot loolu moom am xam dafa ne mooy yuuxa suxa nafsi bu laay ko mu fi kaw yàlla bu la xelalee sa diggante ngay rek def ngay dara rek xamal ne nga ñaan na l'islam dëpp ki nga xam ne day day alal dafa ko defee suñu yoon suñu sonal am waa dëpp lu mel ni bokkul aay boole wala lii rek ni suna zahaba wala fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa bisrullahi alayhi ba aayee jaxoo nag ñu ko defee ñi nga xam ne nii suñu borom da leen jox alal ba nag di koy nëb maanaam nëb ko suuf maanaam benn nga gas suuf wala nga def ko ko wala nga ko baax te ko fa bañ ko defal seen yàlla ba di jëlee dañu xam ne bëgg métti mi leen xaar ñu ba alal alal bi ñu dañ koy sori ba moom tey ñu leen ko ñaax leen ko ñaax seen bii leen ko ñaax seen gannaaw naan leen lii mooy alal yi nga xam ne moom ngeen leen jot kon ay ñam leen ngeen def tëj te it képp koo xam ne da ngaa téye alal da ko def suñu borom suñu borom alal yéen bi dana wax ne yàlla def na ko ndax saa yoo xëy ay malaay da koy wàcc dina ñaan am bas di wax ne allahuma aatil mumsika talafa di wax ne yàlla suñu borom suñu alal ñoo ngi lay ñaan bi nga xam ne da ko jox alal la bañ koo delasi yoo xam ne yoon bi da nga yàq alal ji da ko mën a jëlaat saa yu tey te loolu saa yu tey si misaal ko mën a dëgër ndax saa yu gisee saa yu tey gis koo xam ne dafa am alal xëy alal ji yàq benn darajaat yàq bu xam ne ko yàq bu ko defee ki nga xam moom moom alal ji bu nangu ne bu nangu la ko yàq dëgg dëgg da nga gis bu koy jiñ leneen benn mu ne dañ maa jéem wala benn mu ne bënd ma jàpp wala benn mu ne yaa fekk na moom moom yaa ngi wax si moom Soxna moom mooy wax am na solo lool dégg nga daa ngi ko def ko mais boo ko yëngu ay ay da ngaa yor wala da nga yor da nga yor fekk na bu dee ko Soxna Soxna dafa xool yàlla wax aal aal kon gis nga ne kon dépense bi doon yàlla yàlla Soxna Soxna soññee na ci waaye dafa am dafa am soññee ci lu bare bare bare mu am loo xamante ne war nañoo xam mooy bu ñu dépassé naka la ñu war a dépassé wala ñaari war a dépassé anam kooku bu ñu ñëwee dañuy gis ne l'islam ak maanaam dañuy wax ko bàyyi xel tamit wax doomu aadama naan maanaam lan la ñuy wax dëgg yàlla bind ñu war a ñëwaat su ma la soxlaa nga koy bàyyi xel bu ko yëgalee dafa naan moo tax yàlla bind kenn la jëlee ma la xëy na def ko yàlla kooku loolu wala après dafa amul wala sama bas bu ñu defee def yooyu daal doo mën loolu su ma sant benn su ma sant kenn tam du mën wala dafa am mooy sama na ma daal ko bëri na ah booy ne da nga war a def mooy boo defee say xalaat na la des benn ko ci yoon yàlla ay moo ko bàyyi si xalaat bu jël xalaat ci borom ci yoon yàlla da sax loolu la loolu ma bu moo la ñu mën di ñu mën te ko ma ci saa wa ko saa wa te ni ñu moo dina ma la da nga def say xalaat na la des na nga dina ci yoon la subhanahu wa ta'ala menuju berusaha berusaha ini kan saya berapa baik ada luar biasa luar biasa jalan yo ya luar biasa jalan yo yo yo yo yo ini yo ini yo ini ada apa dengan hal orang ini yo yang boleh saya kata benar kontum sab jalan lo jelas ada jiwa yang berapa banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak loolu kenn ku jur dana tax li nga xam ne nii mooy joxe day yokkaat day yokk ba yokk am lool waaye li nga xam ne pour joxe da nga yokk nay ndax fekk na daa yor xalaat ba rek ñu leen defal ci yoon yàlla dañuy defal lépp ci yoon yàlla ëllëg ko wóolu di sa yow amul mu da nga daal si ba leen jox dinaa doon ak sa nit ki ba nga dem si mu ba su ma soxlaa dafay am sàmmante di dóor si mu nekk di mu nekk quoi di dóor bi baaxoo yi di nekk di di yées waaye donc expliqué nañ leen baax wax nañ ne waaye ak saa yu ak ci rek ak sama leeral sa dugg kon islam diin was diin loo xam ne diin loolu di nga def kaal def li nga xam ne mooy say barka boo ko defee ba noppi nag dañ des bi ngeen ko ci yoonu si loolu solo la am kon nag nga def li nga war a mën a def bi nga xam ne da des nga def ci yoonu si mooy tax naa daal nga sax maa ngi xaw a xam daa daal di faral di wax ne dañ ko xam ne yow yaa ko ci naan bi mu mën a dinaa def naan la balaa maa wax day fekk directement day joxe seen alal ba noppi kon boo ko def am naa benn suuf mooy boo xamee li nga war a def te mooy boo defee say farat la da nga des boo koy joxe boo koy joxe boo koy joxe boobu dañuy seen islam yaa ngi fi jaar yëpp la islam am na xorom waaye am na xorom maanaam am na sàtt am na jëmm am na ci kaw bi am na ci biir te lépp la islam da nga war a sàmmoo ci kaw bi waaye da nga war a sàmmoo rek nga jëndi mooy la mooy li nga xam ne saa dugg waaye borom sax day wax ne dafa ko nii moo dépense yooyu la am dafa am sax am na xaw am na xaw am na xaw kon xaw bu mooy am na yoo xam ne wóor jaam ba lépp yooyu am ci yoo xam ne nii wóor jaam lu mel ne fekkee maa ko sax ba pare bu ma wane maa def maanaam di ko jëlee ko ba mu jox ko pare di ko wane alal maa ko wala maa ko wala maa ko wala maa ko wala di ko reetaan di ñu taam waaye nag booy joxe mu la benn sama ko dafa ma ak may joxe ba ko defee dana joxe mu ne dana ko def in ku sa xaar ñu lay joxe ko ñu ko kuwaa fa ñu ne xaar yi ko ko kuwaa ko ko ko xaar bu xëy lool kon alal ci moo ko joxe ba ñu sax teel waaye boo ko mënee dugg ñu jox ko ko soxla mu jëriñ ko loolu moo gën boo ko gën gësal ba ñëpp di ko gis ndax loolu ay ay jam day jël bii jëm yi nga xam ne nii moom lay jox loolu suba soxlaa boobu àll bi ñu ko doon baal bismillah suba laa yëg war naa am ko naan la ko laale la ko si ñoom ak yoon ci yoon yàlla wala ko day jox ba noppi bu noppee di ko di ko xëyal ko dana koy jox dana laa yoo xam ne ndax dana koy def saxe kon li nga wax ne dafa nekkoon war nañu sàmm de biir ñoom ci joxe bu bu yées la exemple la ci saa délégué sa sa njaboot yow yaa la wax dañu gis sañ ma ko def ba ma yaa ngi def yow yaa la ko tey boo ci def dañu wax ne dañ di doon jamaa ci saa yi ko xam ne ni ñu dundee ba pare bu dal xëy na jotee bu nekk soxlaa bu nekk dañu leen jëlee ko loolu jàpp ci saa su kenn kon da leen di doon dundal waaye nga leen dundal ci dundal ci juróom boo leen wax boo leen wax bu juróom boo leen ci dëgg la dëgg la ci kër yi dëgg yi waaye bu dee loolu loo xam ne li nga def am na solo soxlaa bëgg ko soo doxee kon wala léegi daal ma xam nga ni suuf bu ko war a def solo ba ñëwee ba nga xam ni yéen a xam ñu ngi ëpp waaye ñu gàttal kon bu ñu defee melokaan yi nga xam ne booy joxe du la ko war a def ba ne bëgg ñi ñëw li ci nekk mooy war a wóor ko def ko mu wér boo ko def ba mu àgg si ko soxlawoo mu def te jëlee ko keneen ko xam waaye ba nga xam ne fekk ci loolu loolu mooy def lu yàgg loo xam ne si ko wala kon see war solo xayma boobu ak boobu ah waaye xamu diggante bi mooy sax doon dund la loolu dund dana doon sax waaye def ko benn yoon bu yàgg fa loolu la waral mooy da ngaa da ngaa def sa kàddu mën a def sa kàddu da ngay def mën a def di ko ñëw da ngay soog a doon am kon da ngay saxante di dóomu bi ndax li ngay def mën a sax waaye boo ko def da nga xëy ak wayam sa bopp maa am xaalis wala maa am loolu rek ndax ba loolu boole sa bopp wër na bu ko defee da ngay jëfandikoo ba jàpp kon nag tey ak waaye lu sëb boo ko joxee nag dara ki nga jox déedéet bu la wëree ko wala dama la wala wala wala wala wala wala kàttan moo tax ma lay defar waaye nag boo ko joxee kese bi dina dëgg soxla ko nga ko bu fees yi nga xam ne ñoo soxla wër ba ba leen leneen li nga war a joxe dem nga leen di yóbbu ko def peut être ñu daal di yóbbu soxla nañu sëñ bi wax na ko ne wala ñu ko waxee ci maanaam ne buñ jël xanaa bu weesoo boo xam ne nii dañ koy soxla yeneen soxla yi nga fekkee doon ñu jël ko sax benn wees di ci yóbbu beneen kon loolu mooy li nga xam ne booy def ci yoon yàlla war na caa bu dee solo wax ci xeet yi nga xam ne nii mooy xeet joxe ci yoon yàlla am naa ko kaa ñu sami la ay façon la boo jël parce que boo mën a jël bu société boo mën a jël ñeenti parti yi ci Bon, non, ni ay Sénégal dana dem ba wala yooyu ak yoo xam ne alal lay am ak yoo xam ne kàttanu yàlla lay am ak yoo xam ne dina ko alal amul def amul kàttanu yàlla loolu bi dina doon wax kon léegi ñu ngi séddaloo café kon li ñu séddal ak yenn xale yi ak xeet dépense yoo yàlla yenn xale yi dañuy séddal ki nga xam ne nii am am na yàlla wala xeet ko sa ak yoo yàlla mooy keneen bu yàlla dégg bu delloo ci yàlla ci organisation bi xam-xam bu yàlla dégg tàggat bu delloo loo xam ne day delloo ci suñu borom xamal ni suñu borom xamal ni ñu waaye ak ñu mën a def loolu mooy appliqué mooy ak dépensé ci yoonu yàlla bu dee loo xamante moom leer na ndax bu dee dépensé yoonu yàlla loo xamante ni ñu ngi xalaat waaye moom du ma ko kese kese ba mu doon xam ni ci xam-xam bu ñu dépensé ki nga xam ni alal am ci alal ci lay dépensé bu dee ki nga xam ne nii rek kàttanu yaram na ko suñu borom dox moom it am na jëf yoo xam ne nii kàttanu yaram koy def buñ ca àggee ba joxe mën nañu joxe misaal ci jumaa ji toog nañ kenn nga xam ne jumaa ji naataay bi par xalaat la ay so xalaat ne jumaa ji war nañ ko def nii ñi ay ñi ay war nañ kaa def loolu xam nga ko def xalaat ngay def waaye ci sama xalaat rek am xalaat bu jumaa ji mel nii wala ko xool xalaat ay benn borom yoo xam ne ñooy financé xalaat jumaa waaye am na yoo xam ne yoon yii yëpp a ñu woon amul woon xalaat amul woon ci waaye jël bi ko defee ba doon leen jël doole bu gas leen ñu gas ñu sëkk ne ñu dem sëkk ki nga xam ne moom amul xam-xam amul alal amul kàttan bu yaram waaye bu naa sal du waaye laa ne sal laa ne toog si kat maanaam bi su ma soxla loolu noonu boo mën a seen yëpp ko defee ba bu ko jëlee bu ko defee ñu sal laaj bi toog ci suñu Fara di toog ci suñu Fara ndax loolu ndax li ma wax nii day dem ci day dem ci ci askan bi man day sëriñ askan bi su ñu wax bu taxaw wala ñu wax bu baax loolu mooy tax ñu taxaw bu askan bi rek dafa am xel day lëkkaloo ak borom alal lëkkaloo ak borom doole lëkkaloo bi nga xam ne dañoo soxla bu ko defee taxaw alal bi mu wax bu baax daal di naan daal di ko defee dafa def foofu da ngay def bu soxla kon donc di a boole suñu effort yi ñu mën ko boole a sotti kon bu ñu bëggee tey ci développement dañuy seetal dépense doon yàlla tactique bu am cosaan la ci islam waaye bokk na ci jëf nga xam ne itam sariya soññee na ko bu baax a baax dañuy nag baax bu baax tax si borom xamal la xam kenn noo a def ci nekk rek yàlla jox la a def ci yoonam li ma ko waxoon xam-xam borom xalaat bi ak borom doole bi ak ay ñoom doole yoo xam ne nii amul waaye ba xel maanaam kenn koo xam ne ci yoon rek dafa nekk am loo war a def ci yoon rek ak nga xam ci ak nga xam ci doon sa borom bi suñu borom sa borom bi nii ko rek loolu defee ci yoon yi am ak nga ci waaw ak nga ci biir sa borom bi kaa salaamaaleykum ak yeneen ci ci doon laa yoo xam ne lépp boo ko defee yaa ngi ci ñoo ñaar bi ñu doon def ba boole beneen bis ñoo xam ne nii day mel ni wala nga ñaar day sox ba la tuut danaa am ne su amee soo leen naan naan la naan naan bu baax naan naan naan ba su borom dox alal bu mel ni bon moom yooyu yaa ngi leen di mel ni def di ñaan su borom dañoo amee naan bu baax ba yàlla may ko ñu fàtte ñaan nga ñaan ndax boobu yaa ngi leen di mel ni def léegi su borom wax yow moom it عقل لئن عقل من قبله لنصدقن ولنكون من الصالحين فيقول هذا لكن بداية هذا فنقول الباقي من جعل الله ونقول صبرا دون الباقي يا رب وكل ما يعمل لكي تقول يسوس لكي يعمل سعيد لكي يعمل فيعمل لهم بالقدر يعمل ويعمل يوم بالأرض ويعمل صلى الله عليه وسلم وكيف تفاصيل يوم يعمل ويعمل دلوا الصحابة alal dana ko def quatre milliards am quatre milliards sax dafa wut am na boo xam ne dañu mën a def ci yoon yàlla bu dee sol bu ñu dee def yoon yàlla yoon yàlla bu ñu waxee mooy lan yow li ñu wax dépasse yoon yàlla comme yoon yàlla laata ñu xam lan mooy yoon yàlla yoon yàlla suñu ko tëggee mooy bépp ji la bépp ji la boo xam ne nii boo ko defee jëf boo ko defee alal boo ko defee xam-xam boo ko defee doole dana jëriñ nit yi jëriñ islam loolu la ko mos a yor dara fekk benn sax dañ koy yor sax mooy alal boo koy boo ko def ci gox bi nii da koy yëngu ci ñëw yàq loolu ko ci yor yàq waaye su fekkee suñu ñëw jëriñ suñu ñëw jëriñ rek xamu yaa ñu ngi loolu loolu والتجب إقناعها بكل لم يتداوى من الحق زرع. di nga def bu ko ci yoon bu ko dugal boo xam ne nii nga koy jox loolu itamit mooy loo xam ne nii ñun te am na xaalis ba solo si islam bu koy def njëriñ doomu aadama fu nekk rek moom la saa yoo xam ne lépp si ak mooy yàlla lépp njëriñ la rek moom la saa yoo xam ne lépp si ak mooy yàlla ñëw ci kon yow daal bu ko waxee lépp loo xam ne nii mën naa kay mbir mi mën naa kay askan bi mën naa kay islam boo ko gisee da nga koy yoon yàlla boo ko mën na ko dara day doon suuf àll waxi àll àll boo xam ne nii day weer bi muy nit ñi jox sax dañ ni dañ ko xalaat wala saa kii ba maa ngi wala ko ak ak comme sëriñ naa ko sëriñ sëriñ laa ko tàggee détail yi boo mooy tam parce que dafay jamono di sopp sëriñ laa ko sopp di jamono sopp ko ñoo yàlla loolu lay sopp ko kon jamono dina ñëwaat bu ma doon jëlee leneen ñoo yàlla boo xam ne bu njëkk balaa nga doon jël ci ñoo yàlla wala jamono dina ñoo xam ne dañ koy suñu yoon daal dafa ñu bees jamono kon loolu dañuy gis ne saa amal wax nga wax ni wax nga solo mooy am nañ ñu mooy ñaar ñeent ba saa ñeent ñi nga xam ne am doole ñu si yéen ñu mën waaye am nañ gëm mooy yoon daal kon jamono bu nekk dañ ci dund jamono bi nga war a góorgóorlu baax maanaam gis nga baax dana gis ne bu ñu waxee yoon daal dana ko toog rek yoon daal seen kanam doon dañuy dund kon loolu la ñu loolu képp koo xam ne rek boo defee naa ko def ci amal sa ba dañ ko ci yoon yàlla kon yoon yàlla da dañ cee ji ji ba doon suuf boo def rek xamal ne yaa ngi def yoon yàlla boo defee sa bopp sa bopp day am sa bopp yow boo defee sa bopp defar sa bopp ba mel ne yow daal da nga ko doon dana baax ci waaye da nga am yoon na yaa ngi def yoon yàlla boo defee sa bopp ba doon def da nga am sa jamono bopp nga am yoon sa jamono yàlla leen jàngale lu jàngale leen di leen soxla di leen sëñ baax loolu moo koy def war na la teew waaye boo xam ne da nga war a ñaareel ci yoon ya dafa soxla soxla la dafa bëgg ñu xéewalee jox ko xéewal xéewal xeet ko yàlla ko jox la ay ñaar ba rek booy pressé ñee la sax loolu su ma bëgg yàlla ko ci jox la daal di doon di pressé xeet loolu su ma bëgg dafa bëgg bu la jox xéewal xéewal bi la jox te dafa ci sa bopp ba ko gis xam ne yow yàlla defal na la kon booy def yoon ya baax la nit nga am alal fàcc jóge ci bàyyi seen doom ñu nekk xaaral xaaral nekk nit ñoo xam ne amuñu dara mu ne da nga am dara innaka an tabdila al fadla xayran wa an tumsikahu loolu yàlla bi dana am tafet ci yoon ñu war seen ñàkk da nga koy def wàllu dépense da nga koy def ñu war seen wér-gu-yaram wàllu dépense da nga koy def ñu war seen dal bu lekk bu dépense da nga koy def wala ëllëg saa yoo yoonu yàlla ci la bokk ki defar ak du ko toxtoo ba mel ne war a mel dafa mel ne dañuy xool ci suñu dëkk yi ñun ñu bari ñu réer ñu bari ñu réer ne dañuy gisee ay benn yoo yoonu buur wasa ñen ñu ko benn buur dañ fa am liggéey yàlla waa ñu bari ñu réer suñu dëkk yi rawatina da ngay gis koo xam ne nii suñu borom da koy dégg alal ju baree bare may ko kàttan bu baree bare mu defar kër boo xam ne nii dana am valeur cent millions wala deux cent millions defar buñu kër bi ba baax waaye li ci mel ni moom li ci mel ni moom daf sën nga koy soxla pour sën loolu li ñu boo xam ne nii dañ ci war a bàyyi ndax li nga defaree kër bi ba baax def nga ci yoon yàlla waaye mel ni ne si dugub sën moo xam day taal nga sën ko wala dañ laa la ci daal nga xam ne dañ la faa jaar lan nga def loolu yaa ko def ci yoon yàlla dana bokk ci suxabu iman ci pàcc loolu ci la bokk kon ñi nga xam yaa ngi ko dégg alal mu ne ci koñ koñ bi nga gis fa te mbedd bi loo xam ne nii war nga ko mën a def te defaru ko bàyyi ñu sax boo xam ne si borom sant na la ko damaa jël leen rek su fekkee da ngaa def si ba mbaa ba def ko bëgg taxaw ci yàq benn te loolu mooy li bari ci suñu askan dafa sëkk ba mel ni war a mel dafa dundal ba mel ni war a mel laa ngi ci mbedd bi mooy loolu sëb sëb da ngay tuur sa bëri da ngay tuur sa ndox te du mën a jaar loolu boo ko defee yaa ngi yaa ngi xët sax yaa ngi xët benn bàcc ci kaw ci ñëpp te imaatul ada ani tariq loolu ci ñoom yàlla la bokk sëñ Ba xam wax na ko imaatul ada ani sabili hidayatun li jël ala dalil maanaam loo xam ne doon lor nit ñi ci ci digg yoon ñu jëlee ko boo ko defee dañuy ànd alal ko def dana woote ci yoon yàlla da ko def waaye tam fexe ba hidayatun wax naa boo ko li ñu tuddee yoon maanaam mbir yi nga xam ne loo ci jëf yàlla def ci yoon yàlla defar koo xam ne ni ay nit dañu soxla woo di fa toog wala fa jaamu yàlla boo ko defee yàlla def ci yoon yàlla boo fekkee ne da ngaa gis yoo xam ne ni seen kër ndox muy taw nga jàppale ci ay wutu pompe sa la wala nga jàppale ci loo xam ne mën mën a mën ndox mi ba ndox mi génn seen kër yooyee ba ndox mi yooyee waat boobaa amul woon yàlla ci yoon yàlla bu ay mbir yoo xam ne ni saa yu xëy gis ko waaye borom alal day mel ne bu ko day mel ne ko gis wala nga xamul ko ko defee ci yoon yàlla suñu borom subhanahu wa taala nga bokk kon loolu ci bokk waaye bokk na tam ci wàllu njàng ndax yi bokk na ci yoon yàlla yi gën a mën nga def ci wàllu njàng xam ak xam la gën a jël dama xëy école topp tool yi ngay jàng dina fay def ay laaw noo masala ubbi daara day seen fay di fay seen daara bi jàng fu nga doog yéen jàng fu nga topp toog yooyu dara ci duuma ci yoon yàlla bare bare léegi ma ne gisee yaa ngi leen di alal ci bare bare di jël seen doom ñëw jox la ko bu ñu defee defee ne la ay yaxam laa laaj keroog ne di gis ñu jël alal ci boppam sax rek loo xam ne tere xamul ne ban lay dugal mën dugal ci daara jooju boo ko ko bu dugalee seen doom dafa jàngee dafa jàngee xam nga waaye dana ci am ay ci borom subhanahu wa taala kon jàngukaay yi beneen jàngukaay yi dafa ci yoon yàlla dama gi nga xam ne ni yàlla jox kàttan war na cee gën a gis bu baax a baax kon dañuy gis ne jàngale ci jamono yi ñu toll dafay mel ne saa yu xëy dañuy gis ne dañuy gën di humanisé ba pare léegi daanaka ku bëgg askan bu bëgg seen doom jàng ñooy taxaw seen bopp seen doom jàng waaye ku toog di xaar keneen ba taxaw sa doom xas na léegi ndax ñooñu ñu leen taxaw ne war taxaw kon ak dañoo bàyyi ko ci tabax école tabax jàngukaay ak di ko topp ba mel war a mel loolu ñu la war bu ci xaar kenn bu ñu ko defee baax bu ñu ko defee bu ñu yàlla dégg ñu gàttal dañ ko ci jàlloo ñu ko ci jàlloo dana jëriñ suñu doom suñu njaboot waaye nag danañ ci jëriñ ndax suñu borom subhanahu wa taala danañ ci fay te ay misaal bay def boo xoolee enseignement bi nekk ay nit rek ko yor ay doomu ko yor ñoom ay saytu te ci Sénégal bokk na si njàng bi nga xam ne moo fi gën te ñu ngi am ci kàttan gi di ci seet alal bi yàlla dégg bu ñu ko boolee ci seen yéene yi mën na leen di gën loolu tuuti kon te ci yoon yàlla dara jiitu ci jàng ak jàngale kon li ma waxoon léegi li ñëwaat ko mooy borom xam-xam yi war nañu lëkkaloo ak borom alal yi ak borom doole yi ngir njàng mi ñu ñuy soxla ci biir jullit yi ñu seetlu ko taxawaate ba gën a tegu ci aw yoon. bokk na ci def yoon yàlla ba tey ci wàllu wér yaram dafa xam du santé ba bu taal tabax ko jël ay ñëpp seen dugal jël ay ñëpp dugal di leen wax garab di wut di jot wàllu wér yaram di ko def loolu mën na nag xam ne li ko nit ñi soxla woon loolu yëpp ñu ci gudda loolu bokk na ci yoon yàlla ndax xol yi may yëngal ci taal yi nit balaa ma am kàddu day jël bu wér kon booy gis alal di ko def ci bañ kaay wala bu kaay wala nit ku am teeram day gàtt ba bañ dara ci dugg ci yoon yàlla waaye am na loo xam ne ñu yàgg ci koñ yi dina métti da ngay gis koo xam ne nii ordonnance si suñu moo koy rey dix francs ci misaal doo ko rey tey nit ñi def ci ay millions du ko bàyyi loolu boo ma ko xaj loolu tey xaj bi nga ko xaj yow da nga daal xaj bi ko bay ëllëg te muy yokk loo xam ne nii saa yu egg si ñu la doon kon def ci ñun ci yàlla jullit yi daf ci def bokk na ci yoonu yàlla nga xam ne ni dana bu solo ñu ko fàttali ko waaye bokk na ci yoonu yàlla yi dañuy te al waxtu islaami dafa am di wax wax mooy yàlla jënd alal bi bare bare nga ne nag su ma ci jógee imam bi ma taxawoon la sala ci misaal def naa ko ci yoonu yàlla dañ koy kenn du ko doon kenn du ko jaay dañ koy bàyyi di ko liyee masala di bu fekkee ne ñu delloowaat ko ci bëri ñu ma tuddal léegi mën nañ ko delloo ci njàng mën nañ ko delloo ci way ñëw doole mën nañ ko delloo ci fane fasukaay xam ne ni borom xam ne war ci gën a mun waat ne day day jëf boo xaalis yu bare bare xamul ko bële ndax ne waa gis ñu koy def wala fi Sénégal bi daal ko ne bu bare xamal plan bi duñ xam ne nii suñu borom digg na ko benn santam soññee ci lu bare la mooy ne alal nga jox alal fexeel ba def ci lu jublu moo xam ima ba nëpp wala loo xam def ko ci jëmm loo xam dafay des jëmm nga des kenn du ko doon benn ñu koy liyee wala ñu koy jariñoo nga ci misaal am dëkk wàccuwaay bu mel ni tubaab sax mën a daal ci defe naa ne tey yàlla mayoon kàttan nga def ci mënu mag a mag boo xam ne nag moom dinaa ko gën di wax ci doxalin ku dox bu ci fekk la nga war a naan moo ay ndongo daara bi dañoo koy jàng amuñu fu dëkk bu ñëwee ñu ko jàng loolu def na ci yoon yàlla wax nañu bu bari bu ko defee noonu ba mu waxee loxo yaa koy teg kenn du ko doon kenn du ko jaar waaye dañ koy jëfandikoo ci sax ko benn ñu ne léegi ko dal ko wala ñu noonu loo xam ne loo xam ne baax si man faa toog bu jëf loo xam ne da lay teel fa nga nekk te dañ koy teel yoon kon wax boobu day doon loo xam ne ko war a gën a yeesalaat gën ko gën a laalaat ci xel nit ñi bëgg nga cee bàyyi baax def noonu ni mu méttee day nekk jot alal du la métti moo tax subhanahu wa taala day faral di lëkkale doo am alal ci alquran lu bëri xam nga bëri nañu bokk sax ay moo tax joxe joxe boo ko tàmbu métti lay doon il faut que taxawu si bopp da ngay tànn si bopp joxe nga am nga doon ko mën a def te loolu mooy waaye jëndee moom kon ñaar day métti kon li nga xam ne tàmbali ko sa doom joxe bi ñu méttee ci njëndëm waaye boo ko defee bu baax lan lay gën a ëllëg bi ñëwee dañuy yeex ak yow alal ci loolu lay boo ko defee ci jënd lu métti lay doon ci yow waaye boo ko defee ba teewaat boo déggee dañ lay gën a neex lay doon ci yow kon jur nag booy ñaan war nga caa boole yàlla fegal la ak ngay si bopp bala nga def ci yoon nag ñun ñu mën a ñaan ku nekk war nga caa boole ndax am na loo xam ne day naan yu bare rek xëy na dina leeral ci kanam kon tax ñu yàlla lu am na ay jeexit yoo xam ne boo ko defee dana ko bàyyi askan bi waaye dana ko bàyyi itam ci ñoom koy def dana ko def askan bi yenn yoo xam ne jox ci yooyu yàlla dana na ko bàyyi kon jërëjëf yooyu dana ko sële yëpp daal am ci loo xam ni dafay jëlee ci ci jëlee ak boppam ci jëlee ak boppam ndax loolu loolu lay dellu si ak loo xam ne dellu si ci ñi ngay jox ak loo xam ne dellu si askan bi boppam boo ko defee loo xam ne dellu si ngay jox yow dafa am solo xabaar nga xëy nga joxe nga doon am na loolu jaam yaa ko xam bu dee ci que ci bi na ko suba xabaar sa taale jox ci ponk ba ma sëñ boo ko defee raaxataan bi da ngay nokkaay bi da ngay subi ko defee loolu ci la ko dee boo ko defee li nga koy digal ci nokkaay boo xam ne ko def yow kon loolu mooy jeexit bi yëpp bi xam ni dana mel ni ci def yoonu mooy ne dana yëg ci biiram ne sunu borom taala sant na ko mu def na ko sunu borom taala santoon dana yëg ndax da boo xam ne sans ndax yéene yoon boo xam ne ni teel biir yoon boo xam ne ni moom moom mu ko ne ku ko mën a melal sax du ko mën a melal ci ñu koy gis kon loolu ci njëkk beneen waaye dana tey wax tam ne dana gis alalam bi day yokk bu baax min shay'in fa huwa yuhibbuhu su ma mënee boo amul ci français yi jaxasoo su ko amee doxal ci kaw gëm na kaw nga gëm day am pas bu seen li àndal lu wóoree yow ñaari nit ñi ñaari wax tey yàlla ko def ci yoonu yàlla te gëm yàlla wala laa passé bu sa mën naa def suñu benn ko kon da ngay seet booy def yoonu yàlla di ngay joxe sa alal day yokk waaye tam da la ci keneen yàlla moo saaba ba léegi mën saaba la waaye yàlla li ko alal moo mën a saaba li ko saaba rek mooy li nga wax ne dafa nga defal ko boo ko defalee alal ci la war a aar bokk ci ñuy def la ci dépassé mooy ëllëg dana gis son saaba la bi la ko ci àjjana la boo ko solo boo ko ci jale te yàlla tax su moom day wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin booy def lu baax yàlla def yàlla defe naa ne jàngal soxlaani weesu xam nga ne mën a gën bokk na ci njëriñ yi nga xam ne dafay dellu si ci ñuy jox ki ñuy jox ne moom nag am xelal ak laata ndax yàlla xañ na ko waaye boole ko koo xam ne ni du leen yàlla dina def kon ak tuuraay bi maanaam du du am solo kon loolu dana yëg ne xelal ak laata waaye dina am satisfaction bi ne bokk ci li nga nekk fàtte wu ñu koy jàppale baax a baax waaye tam dafa tax ba ndox nekk ci biir bu yëg waaye dana dundee ci jàllal taxawaay ko ak ñaan ndax ki naan dafay dafay loo xam ne ñàkk mën na dugg ci doomu aadama bu la yàlla xamee te di leen di nekk sa duñ la jàppale maanaam xaj boobu leen xaj bu yàggee mën na laa jël sa am si lii ki naan si lii ki naan yàlla jàllal bi yaa ko yaa ko xam sax xamaa laa ko naa yéen ci nee kiyaan day lekk jëf ju baax li ak sawar ci lekk baax loolu la mel kon ki nga xam ne dafa ñàkk boo ko dee wax ci alal yi yàlla dafa dimbale ba xelal ko kiyaan boobu boobaa dana ko jëriñ lu bëri bëri bokk na ci jafe yi nga xam ne moom da ngay jël ci askan yëpp bu fekkee ne yàlla ñu digal wala jafe ci yoon yàlla ñu koy def am na jafe wax askan yi ko yëg askan yi ko yëg nag ngëneel mooy nit ñi dañoo am ba liggéey di pasal pasal yi yàq di leen bàcc ci amul dara loolu ak lu am ak dana ko mën a ndax il faut ñu xañ il faut ñu yëngu kon ñi nga xam ne dañ lay soxla ñu yëg bu ñu dee fàttali ñi nga xam ne dañoo soxla woon ci seen dara tax ñoom seen alal dana mën a gaal ndax dara dana ci askan bi loolu dana ci ba liggéey waaye bu fekkee ne maanaam benn laaj bi nga xam ne yow da ngay daal di seen ñeneen ñi ko maanaam sànni benn benn benn benn benn benn benn benn benn loolu dana tax ba fii ñi ak ci askan bi maanaam tool ñi ak jaay ñi ak bu dee def yoon yàlla dana tax ba tool boobu ñu toog agressé yu bari maanaam tamit ñoo jaay sama alal wala li fekk alal nga bàyyi ko ngir alal wala keneen bi ak jaamu sax soo leen yëngu lu ngeen ko mën a ñi sax sama taal yi koy jàppale si biir ñu ko jàppale ñu yëpp di jëmale du ci jàpp waaye nag ci loolu loolu day yëngu sax kenn ko mën a li ko doon sax mooy li am ba ci jël ñaar kër yi nga xam ne suñu la laaj bu defee jàngal ko ci bu def sënk kon yooyu mooy yenn yi nga xam ne dana dem ci dana maanaam ci wax yooyu la mën na koo bàyyi am na ñoo xam ne ci ay débat day jël am na ñoo xam ne ci jox lay jël am na ñoo xam ne ci biir askan bi lay jël danañ def bu rek ci ay sabab yoo xam ne mën naa wax leen ci ak def ci yooyu la am na ay sabab yoo xam ni dana tax ba nit ki du mën a def ci yoonu yàlla te boo ko xamee boo ko def dana mën a jàpp ci ngay def ci yoonu yàlla. moom ma jaari sama jaari. boo ko soobee ñu bàyyi la bàyyi ci yii bëgg naa la lool dana tax loo mën a def ci yoonu yàlla. maanaam xëy na say projet projet yi baax say da ngay nëbëtu. loolu yëpp loolu yëpp dafa nekk seetaan boobu ñu xam ne loola njaboot yi def kon ci béy ñoom ñoo ko li nga xam ne mën nañu dox ci nit ñi ak def ci yoonu yàlla xam naa ko ni ay kàddu yu yoo xam ne di jël baax a baax sant baax sant mu as bi nga xam ne ñoo taxaw yi lii si bi nga xam ne ñoo la fekk di ñaan may ñu ay di xam ne ni ñaan ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay si kii la ñu ngi yëpp ñu ngi yëpp boo ko rek da ngay def ay jafe-jafe la sëñ bi wax dëgg mos wax dëgg day mos na sa bu ma mos na sa bu ma mos boo xam ne daal daal programme wax bi dañ koy yëg da ngay jël état da ngay mën a da ngay def ndax daay yoon mooy baax kii day tuuti mu def def benn soxla bu baax boo ko yëgee ay traité dafa dañ boo yëgee benn soxla soo ko jógee bàyyi bi dañuy ñëw day day kaas yoo xam ne seetlu la def moo def bàyyi bu dee sa avocat soo ko jógee moom dëgg la sa avocat même que yàlla yàlla yoo xam ne bu ñu bàyyee ci ñoom ñu yaa ngi baax nit la boo ko déggee day tax a dëgg moom mooy mooy moom kon kii day yooyu ñoom ñooy suñu yoon daal sa walaas yi nag ñoom day defoon dañuy jéem a ci kàddu gi xam ne ñoo xaasoo loolu ndax am jaaraam daal di yëngu baax a baax ñu ngi lay wax sant bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu sant sëriñ Amsa ci waxtaan wax solo bi yaakaar naa ne pour waxtaan bi te teewul ko yaakaar naa ne dinañ ko tey loo xam ne dinañ loo xam ne kaw jot ndax xëy na ñu bëri bëri ñu jàppoon nañu ne dund ci yoon yàlla mooy nga ko saxaar rek fekk nga la gis nga gis nga nga doxal waaye nag tey mbir mi bu bëri bëri bëri yoo xam ne xëy na ñu bëri bëri bu ngeen ko wóorul kon nag yàlla ko yàlla tey jël jaar ci tey muy téye bi jaar ci jaar nañ ak béy ak topp yàlla ñu jëriñu yàlla yàlla ci la sant ko taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom suñu waxtaan dañuy jox ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj ci wàllu laaj yi nga xamante ne jot na fee ñëw ñu tontu ko su ko defee ñu jox suñu mbir yoo taxaw seetlu ñi nga xamante ne moom la suñu doon waxtaan. incha allah suba boo ko séenee seet am jëlaat li ñu fas yéene wax nag xam-xam wasaar. kon jox waa ñi nga xam ne mooy doon laaj jëf yi mu ne laaj la ñu wax aussi. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير الوكيل من الجهل الغرب الجهل إلى لا نيتك أقوم من الإبادة amfani weer lu man ñeent fan mu ne ndax dañuy wàññi julli wala déet أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله ñii tukki dem fu mel ni Italie te sax ci benn barab lu mat ñeenti fan ñooñu ay xaaji xaaj am am na ci ñoo xam ne mën naa am am na barab bu lal di ko jëlee di dem ci yeneen barab yi su fekkee am na fa benn barab boo xam ne fan la kon dañu xool barab boobee bu dee daan fa sax ñeenti fan saa yu ñëwee ci barab boobee dañu waaj saa yu ko génnee ñu wëleeg la dëkk bu dem ñu xool ba xam dana fa am ñeenti fan wala déet suñ fa amee ñeenti fan wàññi suñ ko fa amul duñu waaj su fekkee day koo xam ne day liggéey am na barab bu la waaye day xëy day fa liggéey mu xool bu dee muy jóg fa muy dem liggéey sori na sori waaye boo xam ne mën na ko waaye su fa demee day wàññi suñu bis waajee fi mu dëkk di matal su dee boo xam ne gënu ci benn barab na moom daa wàcc te yow loolu day jógee kon moom tam noonu bépp barab bu ko wóor nga wax sax ñeenti fan day matal bu dee lu sax ñeenti fan mu wàññi. ñaareel laaj bi ki lay laaj ne bi nga ko xamee ñu tax say ba ndax dana ko mën a takkaat ginnaaw bi amee doom ginnaaw bi léegi amee doom ndax loolu dana ko mën a takkaat. su fekkee ëmb ba ci góor gi la bàyyi ko ni ki day ëmb boo xam ne ci mooy yàlla la te ci moom su jigéen de amee doom dañ koy laaj suñu ko laaj ba noppi dana ko mën a takkaat dana dagan moom takkaat su fekkee nag ëmb ba moom jàmbur la te bàyyi ko woon te moom kon su fekkee may boobu ko may ci la sukkandiku woon ba jotee moom dañuy tax seen diggante dañuy araamal su fekkee jotoon a jotee moom dara nag su am ba juddoo maanaam su amee doom balaa ko ba noppi. su ko ne damay laaj ndax koo xam ne dafa xëdd ba noppi gént di sëy bu man yi génn ci moom day kay wala déet. de gént ci ramadan waxtu mu man doon man yi génn ci moom ndax du yàq dara ci borom. laaj bi dafa mel ne xaw mu koo xam ne man yi dafa génn ci moom ci suba ci suba koor ndax dana fay wala su fekkee moom moo ko sabab a boole fay xam ne dafa war a génne azaka waaye waxtu wa jotagul dem gis ku ko ajowoo lool lori lool mu laaj ba xam ndax mën na koo jox lu dul waxtu wa di jot déedéet asaka ji bala koo sañ a génne faaw waxtu wam ko wax ne ko moom la koy génne ko yitteewul ko yitteewul tax ko koo ne yaakaar na waaye bu dul loolu faaw mu xaar ba waxtu wan ko wax ki mu ne koo xam ne dañ ko ameel ay bor yu baree bari mu génne ci asaka fayuñu ko ko ba an ma dellu si ndax da koy asakaal ak mu ne ak lu mu yàgg-yàgg wala dellu si maanaam ay bor bala ca asakaawal faaw ñaari xaar yi la ci daje muy ki ko ko amee ne war na ko ne jub la te am na ko dana ko fay te wax ko woon ko war a fay def su boobaa la ca asakaawal waaye

moo tax doon soo yu xarañ ci si taw bu soo na ko waaye dina ci fekk mu sëñ Mourou Mbacke Ndiaye yéen taxaw seet bu am soo yu xarañ ci defal nañ ko ci waxtaan bi kon dañu gis ne joxe ci yoonu yàlla daal bari nañu ne lool bari nañu ne yàlla lool waaye ñu fàttali mbokk yi waxtaan bi képp koo xamante ni am na lu la suñ déglu woon rajo yi incha allah mu tuddee muy dunia wala Touba FM wala Lampa wala Sud FM wala Walfadjri wala Jant FM wala Diso wala su fekkee ni tam na ngaa jaar ci wàllu internet bi tam si ci bëri boo tuddee incha allahu taala ni ki majalis wala yeneen di nga ci jot waxtaan wi jotinu ko sëriñ bi mbokk yi déglu nañu waxtaan bu baax a baax tax na indi nañu ay laaj ngir wane ne waxtaan bi jël na leen lool mbokk mi nee na moom ñu dee laaj dafay koo xam ni am na alal waaye bu joxe daal nee na weccet dafay joxe boo xam ne sax dafa ko sonal kenn moom dafay joxe wala sax bala moo joxe day joxe loo xam ne daal dafa ko soxla mu joxe ndax loolu bu ñu wax na fi ci biir daal waaw. mbokk yi nga xam ne nii gën ñoo dugal seen taalit ci kii kooku li ma laaj xam naa. léegi jafe yàlla taxut boobu da jafe yàlla taxut ndax su doon rek yéen sax du sax dañuy sax bi kenn nag di la yàlla joxe loolu ngay joxe bu la yàlla joxe ay milliards ngay joxe ay milliards li nga xam ne li nga xam ne li nga xam ne li nga xam ne li nga xam ne lu muy jafe sa doole doole mooy jafe ba lépp ñu sax ñu sax yi loolu su nga xam ne su ñu laa déglu la su demee dafa may wax ne sa li la yàlla wax da ngay jafe lu muy jafe kon alal bi toll lu muy jafe ñaari nga xam ne nga xam ne yutimuna taama ala hubbihi miskina kon def ci yoon yàlla li nga soxla nga ko tuddee def ci yoon yàlla waaye loo xam ne soxlaa doogul nga jox bu a am ko def mais fekk na ci am tiyaaba a mat nga xam ne nii yow sa bopp soxla woo bu doon li ñu jëfandikoo mën nga ko jëfandikoo xool alal ni mu ngay joxe li la yàlla xéwale ngay xéwale di ñu noonu loolu moo am waaye du koy waxee ci géej noonu jàpp ma ni noonu la jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa itam Serigne Bassirou Touré moom lañ fas yéene seqal jataay bi xam-xamu lasraar nag xam naa ni lay waxtaane ñu mel ni bàyyi daam jaxate xam naa daañu ko bàyyi xel bu baax kii mu ni dafa yor alal bëgg joxe ci yoon yàlla muy laaj kan la ko war a jox ndax way ñàkk ñi la ko war a jox wala la ko war a leen jox ko mu association yi waaw médion wax tuddoon naa leen association yi ci ci yoonu yàlla lañ bokk waaye léeg-léeg nga gis borom alal joo xam ne nii dana bëgg a def ci yoonu yàlla waaye ni mu war a jokkaloo masaakin yi ñu ko mën kon association yi ñu taxaw taxawaayu masaakin ñoom li leen war mooy li leen di jox yéen wax naa ko nee naa day fekk mën association day leer na lii boo ko joxee day ko delloo ci way ñàkk yi boobaa mën leen jox am na ay sox yoo boo koy joxee boo ko joxee boo ko joxee fàq léegi-léegi da ndax ki ndax nit ki dem maanaam fi mu soxlaal foofu lañ koy joxe ndax liñ koy defee rek gis soo xam ne dëkkoon ak benn waa léegi yor yor yor néegam bu daw ci wetu immeuble waa ji waa ji xëy jox ko mbuus xaalis mu toog moom yàgg ba daal mu xëy xëy delloo si mbuus xaalis defaat ko waa ji waa ji da koy dox mu ne ko moom mu da ngay dolli problème parce que du xam ne ngeen kon nekk da ngay jox ni moo tax lay sax am na yoo xam sa yoo ko doon joxe dañ koy jox association yi nga xam ne nii dañ koy delloo ci di gën a mag boo xam day tabax dispensaire masala koo xam day tabax école koo xam day tabax juma koo xam day tabax fu ñu yare ay jigéen masala yooyu borom xaalis yi dëgg dëgg dëgg mën nañu joxe xam am ñoo xam ne li joxe mën a jox ne miskin jege na jege ko mën ngeen ko jox mën ngeen ko jox direct waaye ñaar yooyu duñ dàqowuñ dàqowuñ ci kaw ñu xam ne li ñuy jox association yi dañ koy delloo suwaat ci way ñàkk kon day mel ne ba day way ñàkk li ngay jox jërëjëf loolu leer na mbokk mi itam mu di day laaj lan ngay dénk nit ñi nga xamante ni ñu ngi góorgóorlu di def infaq fi sabilillah rawatina sax sunu su nit su baax si tabarakallahu lan ngay dénk ñi nga xamante ni rek ñu ngi def infaq fi sabilillah dal moo doon tomb waxtaan yi mooy li ci yàlla digle ñu am ko ci li ma ko waxee rek li ñuy tàggat la di ko def kon li ma li waxtaan lépp daanaka loolu moo ko taxoon a jóg mooy ku koy def lan la la ci yàlla fay ndax boo ko def yàlla moo lay fayal boppam def naa bu ñu doon jël waxtaan yi li nga xam moom la ci yàlla dig wax nañ ko li la ci yàlla dig day ak li ñu mën a amee wax nañ kon nag fekk na ne pour soññ gi nag moom bi ñuy soññee ñëpp noonu la ñuy soññee kilifa yi kilifa yi boo déggee li ñu wax jotul waxtaan bi tekkiwu dañ koo tax mi waaye dañu wax ne ñoom royukaay la ci nit fu ñu jëlee foofu la nit ñuy jëm te loolu mooy li nga xam moo wér kon fekk na ñoom tamit ñu ngi jël seen alal di ko delloo ci nit ñi di ko delloo ci yoon yàlla mën a saal ci ñi dox ñoom loolu da leen di soññ ci liggéey ñoom day seen warte te mag ñi nga xam man ñoom laa tudd loolu gisoon ñu bàyyi ko loolu gisoon ne ci biñ fi nekkee ba ñu fi loo xam ne nii lu lu bari la ñuy doon kon lu baax ak ci yoon baax moo ko ci bàyyi waaye alal de li ñu doon jox moom dañ ko delloo ci nit ñi ndax mas naa dégg danaa bi def ne sëñ Cheikh ay nit mas na ñëw daal di jàmbate moom ne ko suñ bi daal nit ñi ñëw toog toog xaar xaar am gaa yoo bu ñëwee ñu daal leen juul loolu daal jaaxal nañu mooy leen nag li ngay gis ñu dugal ci biir ñoom ñooy yeewi ñu ci biti kon nit ñi dañ lay jox delluwaat ko mooy li nga xam ne nii moom mooy rôle lu ñëw sa wax nga xam ne delluwaat ci nit ñi moo tax ñu la ko jox kasaani gën kan ko doon kilifa bu mën doon loolu koy dégg kon ñu xam ne daal seen taxawaay ci askan wi loolu la mooy joxe aw yoon joxe aw xam ne xaait njiit ci mbir dafa am solo dañu wax ne léegi benn jëf boo xam ne njiit dana ko def mën na remplacer téere bu mat bi muy paas parce que li ngay ñu ko jàng ñun joxe ci yoon yàlla ñu bari xam ne jàng nañ ko téere waaye ñu ko ñu gis ñu ci soññee di ko def rek ñu la ñuy waxee ne seen si ñoom it mën kon loolu leer na ci mbokk mi nga xamante ni moo ko doon laaj léegi ki tam mu ne dafay laaj li ëpp ci nit ñi nee na dafa gis ni. joxe ci jàkk moo leen gën a yomb joxe ci daara te moom seetlu na ni lu baree bari nit day jóge ci daara dem ci jàkka ja waaye jóge ci jàkka ja dem ci daara ja moom bariwul lu muy loo ci soññee ngir nit xel bu baax ni ni defe ci jàkk am solo itam noonu la xam naa ci ci waxtaan boo ko déggul bi may wax lim yoon yàlla ndax almadaari su ñu ne jànkuwaay yi bu am bu mel ni mu war a mel jàkk yi bu ñu ko daaw xel du mel ni mu war a mel kon ñu xam ne ni ngay joxe jàkk ji war ngaa ko raw fuuf ci ci ci daara te daara yi a ëpp jàkk ji ñu ci ni ko ndax jenn jàkk mën naa jël mat ñaar fukki junni wala wala bi nekk di jël téeméer téeméer téeméer kon daara yi bari mooy fees yenn kon ñu gisee kon war a dépensé jàkk noonu ñu a dépensé ci ci daara yi dàqoon di wuñ nag dàqoon di wuñ waaye daara yi ñu xam ne jihaale ci jihaal fi sabilillah te it nag maanaam nit ñi alal ji bari na bari boo xam ne nii jàpp naa lépp mën naa dox daar yi mën nay dox jàkka yi dox bu fekkente ne rek li ñu yàlla tànk ñu ngi koy def kon mi ngi aju ci nañ fexe ba li ñu yàlla sant ci alal bi ñu koy yi dox daar yi dinañ waaye ñu xam ne bu ñu doon jox ne dañu jox priorité dañu jox daar yi priorité ndax bu ñu jagee rek daal di jafe waaye bu daar yi yi ñëw ñu mën a mel yi ñu a mel yaakaar naa ne lu la ci li ñuy bare bare jërëjëf kooku leer na mu baax itam mu ne ginnaaw bi mu la nuyoo sant la dafa gis sunu borom subhaanahu wa taala di lëkkale lu baree bare bari diggante julli ak asaka ak joxe ci yoonu yàlla daal mel ni yooyu daf leen di lëkkalee mel ni xam ne kon dañoo tolloo ay daraja wala ay defe noonu mu bëggoon foofu itam nga gën ko fee indil ak leeral bu baax a baax ndax bu bari sunu borom day wax iqaamis salaat itaay zakat boole ca nag di wax infaq fi lépp day day day lu baax julli nag moom day ponk asaka di ponk yooyu ay ponk la yoo xam ne nii xëy na duñ leen mën a jox ci benn niveau ak ak ak joxe ci yoon yàlla ndax yooyu moom boo ko bàyyi ci islam dañ ci daal di si maanaam doo dootu sotti dootu mën a wér julli boo ko bàyyi sa islam dootu mën a boo weddee asaka sa islam dootu mën a wér su fekkee mën nga ko ittaqu sabilillah nag day loo xam ne nii moom l'islam daf koo santaar moom tam waaye àggu ci julli nag ci ci ci ci ci dara waaye ñu xam ne tam nag julli maanaam sariat islam yi dafa am dafa lu ñuy wax maqasid shar l'islam dafa am ko tax a jóg fi ni julli gi ñuy def nii rakka yeeg si jóot beeg nangam sigi beeg sëñ beeg sigi ci la bopp waaye nag li tax a jóg dëgg dëgg dëgg mooy defar nit ki ci biir ak taxaaratul batiniya inna salaat tanha anil xam ne kon nit ki li ñu julli lu bari bari su fekkente ne biiram war daanaka julli gi ak coono la jël waaye jël waaye dafa jël yoon solo kon loo gis ci yoonu l'islam dafa am ñax xikmatu tasrihan li tax ñu yoonal fi ne am saka mel noonu dafay xus salaxatu tahirhum wa tuzakkihim inna salata nahaa anil fahshaa'i wal munkar bal man yada'u qawla zuuri wal amala bihi falaysa lil haajati an yada'ahu wa saabu fil hajji falaa rafas wala fusuuq yu mel noonu kon xikma sara ya mooy ne bi ñuy def ni muy ay pom muy ay culte ñu koy tuddee culte maanaam loolu lu am solo ci diine bi mooy forme ñi man wax léegi waaye foo bi nag mooy defar nit ki bam ba biiram baax te it nag sa julli gi bu wéree ci yow ci yoon yàlla ndax sa biir bu bu laaj la ko sa biir laaj def na ko jow yoon yàlla ndax lëkkaloo kon dafay mel ne julli bi nga xamee lislaam bi gis lépp benn ci biir euh, defar biir nit ki ba mu jag a joxe ni ko yàlla bëggee loolu na kon mbokk yi bàyyi xel bu baax xam ni julli bi dafay génne nit ki ci lépp lu dul naka sa noonu koor gi mën a jàngate mooy ñu jël ci ak ragal yàlla tabaski itam li ci ko soxlawuñ ci jàpp yeeg deret jëg lépp rek ngir ngeen ragal suñu borom subhanahu wa kon jaamu yàlla bi yépp li muy bàyyi nit ki rek mooy mu ngir mu dellu ci suñu borom ragal ko bu baax a baax a baax kii day laaj mu ni association bi nga xamante ni dafa dañ koo jox xaalis ngir yàlla ndax sañ na cee fay ñay liggéey ci biir association bi maanaam ndax sañ na caa jël fayee leen Ah, waaw baax a baax bu ñu koy liggéey di dox lépp di doxal association bi rek association ndax tam bi dañ leen ci war di fay dañ leen ci war di ñu mi ngi mel liggéey dañ leen ci jox ci asaka ci pour leen fayal kon bi ñu ci liggéey ñoom tam ala di fay ñëw li ñuy bañ mooy ñu aatimo dañ bañ association islamique yi ñoo xam dañu dem fële dañu def xaalis ko dugal fa ñoo xam ne fa lañ koy dugal loolu moom ku def yaa sabar yaa koy yéen a koy diggaay waaye nag koo xam ne nii association mooy jël sa temps bépp nga liggéey di ci xëy ci gont bu fekkente ne dañ laa war a fay dañ la lay fay allahuma nga dem ba def tabaroo nga ne man lii dama koy def bëgguma di ko ma fay ne daa laa ñu fay la ci xaalis bi la ca des nag ñu def ko ci yeneen ci ittee jërëjëf kii day laaj infaq fi sabilillahi daal nga jàngatal ko ko ci tomb yu gàtt ñaareel mu ni ki bëgg def ngir yàlla nan lay def nan lay def waaw xam naa noonu ci ci ni mu bëgg a laaje noonu noonu la bindee ak it kiy ngir yàlla ni ko suñ borom di doolelee ak joxeem mooy li ma waxoon ci waxtaan rek lépp mooy moo duggaat ci biir dama ne infaq fi sabilillah ci gàttal ci tënk mooy nit ki am alalam di ko joxe wala am xam-xamam di ko joxe. wala am dooleem di ko joxe dooleem yaram wala am man-manam man-manam soo ko waxee ba koo xam ne nii dafa muus am xaral am xaral nga dugal ci yoon yàlla loolu mooy joxe ci yoon yàlla boo ko defee rek yaa ngi ko ci yoon yàlla yoonu yàlla yi waxoon naa ne yoonu bu ñu sabilillah baat la boo xam ne nii dafay soppi ndax alxuraan du ko lëngëm kon jamono bi nekk rek mën na yokk mën na dem ba jamono indi loo xam ne nii mën naa nekk fi sabilillahi te boobaa kon liñ koy séyee mooy ne dañuy jamono ñu toll ñu xool li jamono ji laaj te bi di ne ci ñu tuddee ko fi sabilillah jamono dana dikk jamono dana dikk jënd ay ngànnaay jox jullit nekk fi sabilillah parce que suba dañ koy soxla woo ngir aar islam kon sabilillah dafay soppiku ni jamono ji soppiku noonu lay soppi ko kon nag bu sabilillah taxawee da nga am xam-xam def ci da am alal def ci da nga am kàttanu yaram def ci da nga am kàttanu man-man def ci loolu mooy infaq fi sabilillah mu teg ci ci joxe ngir yàlla noonu la ko suñu borom di dollee ci la muy joxe waaw léegi ni lépp lu ngeen joxe rek suñu borom dana ko wutal. loolu tamit dañ koy mën a mooy pas-pas li ma wax léegi pas-pas lay dama dem soo joxee dix mille te gëm ne suñu borom daan la ko remplacer man damaa jox suma vingt waaye nag ci ay mu àgg sa pas-pas seen bu dee xam-xam nag dafa am ay li ñuy wax ay valeurs yoo xam valeur matérielle ak valeur morale valeur morale loo ko ci partage muy gën fi nekk ni xam-xam lu baax mooy li nga xam ne lu muy gën di yaatu loolu la di gën di yokk balee matériel nag xaalis nag moom xëy na boo koy joxe su ma yoroon tey mille francs joxe ci deux cent francs huit cent kon day manque day mel ne day manque ci zaaxi loolu moo mat a leeral waaye bu dee ci wàllu xam-xam bi ak lu baax buñ koy def lu mu gën a yaatu day gën di yokk mooy valeur moral léegi nag kon lay tax gëm day yokk mooy day gëm suñu borom moo ko wax wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu lépp la dépensé suñu borom moo la ko képp ku mu neex nga essayé waaye essayé na fekk sa xel set na na fekk sa xol set na fekk sa xol set boo koy def bul tax ne bu jub ne damay damay damay damay testé suñu borom ba xam dana ko def dugal waaye defal bi la suñu borom def ba pare nga toog xool ba xam loolu ba xam jërëjëf euh, sëñ Fallou jazakallah xayran mel na ni infaq fi sabilillahi suñu borom wane na ci ay misaal te wane na ci itam nu muy faye masalu ladina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habbatin anbatat ba ba ay bay egg wala ci dañoo wax ni faraasu nuróo naa ko yàq waaye ngóoba ko weddi ay wolof la ñuy wax faraasu daa nuróo ko yàq waaye ngóoba ko weddi keroog ba ngay dem tool wàcc su naw nga jël def ci aw jiwu yan ko ak gone mu yóbbu ko ci tool ya nga suul ko ci suuf si dégg ko suñu borom te daa mel ni boo ko toppatoo ba boo ko fay jëlee ay cës ko ñoo lay jàppale ngir dégg kon suñu borom dafa mel ni buy fay noonu lay fay ci ki bëgg a dégg al fi mi ngi lay laaj kiy joxe ci yoonu yàlla ndax mi ngi xam ne lii muy joxe ci yoonu yàlla la koy joxe wala day jàpp ni moom maam mi ngi joxe rek daal mi ngi joxe rek wala day jàpp ni moom réellement lii muy joxe mi ngi koy joxe ci yoonu yàlla waaw xam na moom mi mi ngi joxe ci yoonu yàlla day joxe rek xam naa ki ko bind ci arab la ko bind xam naa ni ni asala bi defee ci arab noonu moo tax xam naa damaa jàpp ni noonu la noonu la ko noonu la ko noonu lañ ko jàngate rek ne ndax li ñuy def ci yoon yàlla wala mu nekku ci yoon yàlla su a mooy li ma waxoon xam nga bi wax na ko nee na nag alal ko def ci ci ma yàlla ki nga xam ko ci ab leer na ko loolu du yoon yàlla. waaye jàkk ji ma léegi ba mu dugalee sàll xam nga ne ci yoon yàlla la daara ji ma ne daara soxna si Abdourahmane bi boo ko xam ne yoon yàlla boo demee fekk miskiin boo xam ne dem leer na kii tey dafa woo ko woon amul dundoo ba jox ko xam nga loolu yoon yàlla la kon yoonu wax di ñu naaj ci bare nag wax naa ne wax naa ne nga def ko ci njàng bi wax naa nga def ko ci jàkka yi wax naa nga def ko ci béréb fajukaay yi wax naa nga def ko ci mu association association yi ak yu mel noonu yooyu yëpp ay ay ci yoon yàlla bokk kon koy def nekk dangay xam ne bii yoon yàlla jël waxoon na nga jël sa alal di ko sànni benn waay yow rek nga la ko def ndax da a xam fi muy dugg wax da nga a xam maanaam association bi nga koy jox wala war a xam moom mooy kan ci kàttan daal loolu ngay tëdd jërëjëf loolu leer na bu baax a baax mel na ni Serigne mu tamit ci doon indi ay jare yu noonu naan amaana kuñ naan la muridul saadixul te fekk booba kat muridun saarikun day daanu ay jël ñu naan majj soob la te xam ñu rombul mbànd sax ak la day dem ci réew mi di laroo sëriñ bi di laaj addiye te du gis buy sàcc wër na gaay suñ nee murid mu gaaw ne mbàkke balla te xam ne kat du wuy ji woo def yàlla Cheikh Bamba noonu ku wuyoo aw santam te doo wuyoo santaaneem doo ko sant yow mal xiyam suy tab bi doo ko tontu te suy dugal saari doo ko tontu kon nag ñu ngi lay sant bu baax sëriñ bi ci euh, euh, parce bi nga xamante ne am nga ko ñëw defal ñu waxtaan wi tey rek njëkku ci wax dëgg yàlla tabarakallahu saa bu ñu ko masaa soxla nii la ñu ko jàpp dana ñuy ñaan suñu borom guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi laa am xel bu baax a baax tabarakallahu tomb bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe bismillah